bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Sud FM seen rajo ci seen jotaay bi ñu tuddee Riyadu Saalihiin ngeen koy am bis bu jot ci waxtu wi dellu seen di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu julli ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër tey moo war a nekk suñu fukkeelu daje ak juróom-ñaar fukkeel beeg juróom-benn ñoo ngi tàmbaloon dugg ci bunt bi nga xam ne ci la yonent ba alayhi salaam di tere niru seytaane ak niru yéefër mu indi ñaar yoo xam ne ku koy def niru nga seytaane mooy lekke càmmooñ ak naani càmmoñ yonente bi alayhi salaatu salaam nee na kuy lekke càmmooñ maanaam kuy lekkee góos mbaa naa naanee góos ngiru nga seytaane ak loo mën di lekk nag amul lekk goo xam ne góos a ko war a lekk ak lekk goo xam ne droit a ko war a lekk lépp luy jëm ci gémmiñ loxoom ndeyjoor a ko ci war a dugal waaw lépp luy dugg luy ko ci gémmiñ loxoom ndeyjoor a ko ci war a dugal mbóot yeeg sekkare yi ci am nag kenn xamu num toll lekk càmmoñu danger bi ci nekk gravité bi ci nekk kenn xam nu mu toll laa taakulu bi shimaali waay waay bu lekk càmmoñ fa inna shaytaana yaakulu bi shimaal càmmo seytaane mooy lekk càmmoñ waxaat ci hadis bi laa yaakulanna ahadukum bi shimaalihi wala yashrabanna biha fa inna shaytaana bi shimaalihi wa muslim suñu bindu démb tabarakallahu Euh, ci tàmbali bunt boobu yonent bi di aayee niru seytaane ñu jële ci abu hurairata radiallahu anhu mu ne yonente ba nen inna al yahuda wa nasaara la yasbiquuna fa xaalifuhum mu ne al wa nasaara duñu tent seeni sikkim duñu tent seeni sikkim fa xaalifuhum wuutale nag ñoom yéen dee leen tent <laughs> bi maana ku sa kawar weex al wa nasaara nee na ñoom duñ ko tent duñ ko tent duñ ko fuddën moo tax xidaamu shahri lixya wa rasul abyad bi sufra aw xumra booy tent nag mu ne couleur bu bu bu jaune baax na bu rouge baax na wa am sawaadu bu dee bu ñuul nag fa man hiyun anhu moom dañ koo tere waaw bu dee couleur bu ñuul fa man na anhu moom dañ koo tere incha allah dina ñëw ci bunt yi ci kanam eh, ci kàttanu borom bi subhanahu kon yonent bi fii dafa bëgg ñu bañ a niru al yahudu niru an nasaara nañu jaral bu suñu sikkim weexee bu ñu weex bi déranger ba ñu bañ bëgg a changer couleur bi ñu def ko bu jaune wala ñu def ko bu rouge waaye noir moom buñ ko ko def mu ne moytu leen bu bu ñuul bi ñu ko foofu it dégg nga fa xaalifuhum wuute leen ak ñoom def nañu lee yéen def leen lee ñoom duñu duñu duñu tent mu ne yéen tent leen moo tax ngay séen lenn ci góor ñi di tent seen sikkim yi tabarkalla bi bunt boobu jeexee mu ñëw ci beneen bunt mu ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent nax yu rajuli wal mar'a an xidaabi sha'ri hima bi sawaad tere guñ tere góor ak jigéen ci e, ñuulal seeni kawara foofu nag boroom xam-xam bi dafa wax ne góor ak jigéen ñenn ñu ne déedéet jigéen guy tent kawaram wor góor taxut ndax kawar gu dul génn ci biti e, tent ko wala ñuulal ko bokkut ak góor bi nga xam ne toujours kawaram ci biti bu ko dee ñuulal ala kulli xaal jaabir moo nettali hadiis bi ñu jëlee ko ci e, radiyallahu anhu mu ne dañoo indi woon abi quhaafa te mooy bàyyi abu bakarin siddiq radiyallahu anhuma kere ba yonent bu ubbee makka yow ma fatihi makka abu bakarin siddiq dem jëli papaam daal koy indi ci yonent bi ndax mu dugg ci lislaam bi mu ñëwee bopp bu weex ba wala xeetu ka soxaama bayaada boobu baa ngi weex tàll waaw mel ni ay mel ni tóor tóor weex tàll wala mën nga ne toor toor bu dee toor toor aw rab la bu dee tóor tóor euh, gàncax la azahru wa samar fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xayru haza wajtanibu sawaat soppil leen ko weexaayu karaw gi te moytu lu ñuul am nañu dégg ci moytu lu ñuul li nag na góor ak jigéen ñoom ñaar ñépp moytu lu ñuul am ci ñu dégg ne na góor ñoom moytu lu ñuul maanaam kawar daal moom euh, bu be jaaw jotee bàyyi ko mu be jaaw soo ko mënul tentu ko ci couleur boo xam ne ñuulut waaw wajitani bu moytu leen wala sori leen asawaad couleur bu ñuul ci bu ngeen di soppi seen kawar ñenn ña dem ne góor ak jigéen ñëpp lañ ko wax ñenn ña ne jigéen bokk ca góor rekk lañ ko wax jaaraloon na Umar ibn Xattaab nag duma nit bu fekkee góor guy tent kawar ga couleur bu ñuul mën na la bàyyil naxaate bi ndax ñaare kawar gu ñuul loolu ko way kat baroon xanaan booy booylu waaw coon sekk nee kawar gu ñuul maanaam mooy kuy booy booylu maanaam paa yu booy booylu <laughs> tubaarkàlla loolu lañ ci bañ ñu ñëw ci euh, beneen bunt bi ci tege mooy tere gu ñu tere sulu sulu xeeti watin la mooy nit koo xam ne kii day wat kawar gi am yum ca bàyyi nit koo xam ne kii day wat wat bopp bi am yum ca bàyyi ni ko waa du nay defe tey léeg-léeg ñu royee ko ci joueurs yi léeg-léeg ñu royee ko ci mbër yi wat sa kawar bàyyi ci digg ba dara wala wat ko bàyyi ciw jubb ci kanam wala wat ko bàyyi jubb ci ginnaaw wala wat ko bàyyi ci ñaari jubb ci kaw ci góos ak ci droite wala bàyyi ci ñetti jubb wala yu ne demee loolu mooy alxasa gaa yi di ko firee suulu Euh, bari na ci kuy dem ci coiffeur ne ko watal ma ko mu watal la ko bind ci maanaam bàyyi ci kawar goo xam ne gi am mbind lay doon ab W wala benn Y wala ñu bind la ci xippi walla xappa-xappal wala euh, dóor waar walla jël na ko maanaam daal bind la ci dara ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga cay àddu bàyyiwul dara mu ne Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne naha rasulullahi anil qaza yonent bi tere na kuy wat boppam di ca bàyyiwu jubb yonent bi tere na kuy wat boppam di ca bàyyiwu jubb sama saan dem suñu dëkk dañu am dañu wax jubbu càlleen buñ la watee ci digg bi lañ koy bàyyi mu ne nàpp foofu ci bopp bi ñu xaw koo maasale bàyyi ko fa <laughs> waaye ndeysaan eh, tabarkalla yal na yàlla yërëm yaa astu <laughs> moo nu ko daan def coow li na kor ba mujj mu ne duutu ko defati ndeysaan yal na ko yàlla yërëm kon xasaa mooy loolu Ablaye nu am rek mu ngi nettali mu ne ra'a rasulullahi sabiyan qad xuliqa ba'du shahri ra'sihi wa turika ba'duhu fa nahahum an dhalik yonente dafa gis ab xale xale bi ñu wat bopp bi am luñ ca bàyyi yonent bi ne bàyyi leen lii ngeen def ahliquuhu la aw utrukuuhu kulla wat leen ko ba mu set mu nekkub nel wala ngeen bàyyi ci lépp mu nekk njañ wat leen lépp mu nekk nel wala ngeen bàyyi ci lépp mu nekk njañ waaye wat bàyyi lii yonente ba def ko tere mbokk yi nun ñiy wat sunu doom yi di leen yóbbu fi ñuy watoo bul yóbbu sa doom rekk bëgg mu niru jeur sàngam tax nga bàyyi ko mu watoo na muy watoo wala dafa bëgg sàngam nga bàyyi ko mu watoo na muy watoo déedéet yonente ba alayhi salaatu salaam lañu war a niru wala ñu doxal ay ay ndénkaaneem ci ci ci moom ndax dekk ci ëllëg yor loola tax mu sanctionné la gënut kon nag nañ wat xale yi bañ set wecc mbaa ñu bàyyi fa njañ la te di ko peñe ngoog amaa jigéen nag dañ koy tere mu wat mu wat doonal marati jigéen dañ koy tere moom mu watu watub nel jigéen waru koo def góor ma war a watu nel ba mu seet wecc waaye jigéen war te watu nel ñu jëlee ci abdullahi ibnu jaafar radiallahu anhuma anna nabiya amhala ala jaafar thalathan thumma ataahum fa qaala laa tabku ala axi ba'da al-yawm thumma qaala ud'u li bani axi fa ji'a binaa ka'annanaa af afrax fa qaala ud'u li al-hallaaq fa am fa amarahu fa halaqa ru'uusanaa rawaahu abu daawud abdullahi ibnu jaafar nee na te mooy doomu jafar ibn Abi Talib ja faatu woon ca xare ba e, la nee na waa kër ga di jooy ne cib déj dëj nag boo ko waxee ci senegal a dañu defe ne rey nag yaag togg ceeb ya déedéet dëj bi mooy waa kër gi yëpp danoo danoo xaw a yërëmtalu xaw a mer yonent bi bàyyi leen ñetti fan ndax mënees na koo def ñetti fan yonent bi ne cell ba muy ñetti fan mu ñëw ca kër ga nag pour régler la war a weesu mu ne nag lu jiitu tey bu fi kenn jooyati jaafar lu jiitu tey ku jaalewut bu mu ñëw njaal mi jeex na jooy yi jeex na ki sañ a continuer jooy wala muy def leneen mooy jabaram ji war a ji ñeenti weer ak fukki fan mu ne kon nag laa tabku ala axi baad al yawmi lu weesu tey bu fi kenn jooyti jaafar ñu ne waaw ñëpp ne waaw daal di fomp seen rongañ ne kon jooy jeex na moo tax boo déggee ñu naan dañ koy dëjël eh, nangami fan ah bu fi yonte bi nekkoon ne ah ku leen ci jox ndigal waaw léegi-léegi ñu ne ñu ne diw faatu na dañ koy defal dëju une semaine wàcce drapo yi wàcce nangam yonente bi ne waaw bu fi nekkoon ne xaw ku ko sant ab dëj ci trois jours la war yem maanaam naqar yeeg jooy yeeg yooyu na yem ci trois jours ñëpp liggéey yi ok ba mu des jabar ja xëy na mu ne wooxal wooxal leen ma doomi sama mbokk mi ñu woo xale yëpp Abdullah ibnu Jaafar nee na ñoo ki cuuj ñooyam maanaam doom yi dañoo bari <laughs> ñoo ki cuuj ñoo yem nekk ay xale ñu ñu gurgur leen ñu mel ni ay mbote ndeysaan waaw ñu mel ni ay cuuj bopp mu ne bi ñu ñëwee ñoom xale yi mu ne wooxal leen ma aw watkat yonent bi ne wooxal leen ma aw watkat ab ibn Jaafar mu ne ñu woo watkat ba mu ne mu nel ñu ñun ñëpp parce que booba ko sa bàyyi faatu dañuy bàyyi aw jubb ca bopp ba wane na faatu na waaw comme ni ko penc bi defee léegi ku bàyyam faatu ñu am lu ñu takk ca baat ba jëlu sagar takk ca baat ba pour wane ni kii la bàyyam faatu wala ñu sol benn tëni bu niroo allahu akbar sol tëni yu niroo léeg-léeg ngay dem ci dëj xale yu sol tëni yu niroo ñu ne dañuy def otage cey yonent bi ne indi leen watkat bi ñu indi ko mu nel leen ñoom ñépp lu tax jubbu yañ ca bàyyi lay bañ kon bu kenn defee ne sa bopp bi yaa ko moom danga nga ciy dessin lu la neex wattu daal ci bàyyi benn x ci diggu bopp bi wala benn y ci côté nopp bi ah wala nga bind ci ni yi ma ko doon junje sànq loolu jàpp lu la neex nga ci bind waaw loolu baaxut hadis beneen bi ñu ngi ko jëlee ci ali radiyallahu anhu mu ne naha rasulullahi an yaxliqa al mar'atu ra'saha rawahu an-nasa'i nee na yonent ba nee na jigéen mu wat bopp ba nel yonent bi neena na wala yu nee na yonent ba tere na jigéen ji wat bopp ba ah ya rasulullah nun day ñoo ngi ci concours nel nun suñ jigéen jaa ngi ci concours nel kawar gi dara du ci nekk te nag jigéen ñi koy def koo ci fëgg buntam mu ne maa bëgg sëñ kër Si wala bëgg sëñ Fàllu wala caay sëñ Saaliw te koo ci seen ma ngay watub nel te sëñ Babacar Si ak sëñ Fàlloog sëñ Saaliwoog sëriñ diw ak koo mën a tudd sëriñ si sallallahu alayhi wa mooy seen sëriñ wala mooy seen sëriñu sëriñ kon nag hadis baa ngi nii ma jottali leen ko yéen jigéen ñi yéen ñiy wattu nel ku fekkoon waxtaan wi fekk la nga yorob nel boo sëqee bàyyil kum fekkoon nga yoroon procès wattu nel bés naka tey bàyyi ko te xam ne àdduna si kët mën ngaa wattu nel bala ngaa sëq nga far faatu te yonent bi nee na luwaay faatoo ca ngay dekki dekki yomal xiyaam yonent bi di seede nit ñi yor tampon yor signature am di signal nit ñi di leen tàmp tamponel ñu dugg aljana nga doon jigéen ñëw ak sab nel mu ne la ma hada lii nag nga ne ko damaa watu woon nel mu ne lu xew nga ne ko parce que dafa xewoon mu ne la xanaa jàngoo riyaadu saalihiin nga ne déedéet mu ne mais xanaa daa nga déglu su defeem seen rajo ci biir biir koor gi nga ne déedéet mu ne ah waaw déggoo addi Seydina Ali ba mu defoon nga ne déedéet mu ne déggoo sama wax ja ma ca defoon nga ne déedéet xanaa liiroo nasaa yi nga ne déedéet mais occasion bu ne yonent ti may la ko rek pour nga génn ci nga ne déedéet allahu akbar léegi nooy amee tampon bi te kat ginnaaw bu amoo tampon mooy doo am visa te aljanna nga jëm te fi ngay départ rek aljanna ñeen ci téeméeri at lañ koy dox bu amul visa nooy def da ngay da ngay dem ci mbëkk mi di <laughs> yomal xam ko fa mbëkk dem xam ñeen ci téeméeri at moom moo sut moo sut Espagne moo sut Espagne kon nag nañ fexe ba am visa yi mooy lan yonent bi nee na bu jigéen wat boppam nel bu jigéen wat boppam nel rawaahu nasaa'i tabarkal foofu la bunt boobu yem euh, lil imaam nawawi rahimahullah ma ñëw ci beneen bunt te mooy bi ci tege ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn tahrim wasli sha'r wal wasmi wal washri wa huwa tahdidul asnaan bunt bi yonent bi da cee tere jokk kawar da cee tere jokk kawar jokk kawar mooy jigéen ju jël geneen kawar def ko ci kawaram waaw jigéen ju jël geneen kawar xeeb kawar gi ko yàlla defal xeeb culture mu jël geneen kawar fekk indo bu dee ñu dagg kawar ga di ko jaay nga tudde ko cheveux naturel cheveux naturel cheveux naturel mooy sa bos bi moo naturel mais cheveux bii ñu la jaay te indo bi daa dee ñu dagg ko loolu naturelul cheveux artificiel la war a tudd walla nuñ ko tuddee baax na waaye sa kawari bopp yi mooy bu naturel moo tax sa kawar googu boo ko ma masaan létt am góróog létt mbaa bëyu létt wala yooyu waaye bu bee nga tuddee sa cheveux naturel boobu la ti bi di tere sallallahu alayhi wa mu nga yonent bi daa wax ne wala boog yàlla daa wax ne in yad'una min dunihi illa inafa wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu allah wa qaala la attaxidanna min ibadika nasiban mafruda wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurrannahum fala yubattikunna azan al an'am wala amurrannahum fala yuxayyirunna xalqa allah sadaqa allahu al-aziim al aaya ay jàng ci suuratu nisaa saar wi ñu tuddee euh, euh, les femmes aaya 117 ba demee ci suuratu nisaa aaya 117 ca la yàlla wax wax ji surat nisa muy surat numéro 4 ci alxuraan yàlla ngi wax ay nit in yad'una min dunihi illa inaasa mu ne am na ñoo xam dañ fee bàyyi yàlla di jaamu ay jigéen di jaamu ay jigéen waaw luy jaamu ay jigéen ay jigéen mooy loi yu bare bare bari bari ak tëralin yu baree baree bari ci àdduna si ay jigéen la moo tax nga dégg bu ñuy wax liberté dañuy wax laa liberté bu ñuy wax démocratie ne laa démocratie professeur laa nangam laa boobu day jigéenal li ñuy def te liberté mooy sant jigéen lii yonent biy tere démocratie mooy may jigéen lii yonent biy tere ci ñoom ñaar ñëpp ay jigéen lañ ndax defe naa bu ñu wax laa nangam laa day wane ne lii lu jigéen la la démocratie et la liberté wa in yad'una illa shaytanan marida ne na jaamuñu ñu lu dut seytaane mu ñu dàq mii seytaanan marida seytaane mi nga xam dañ koo dàq ñoom ñu di ko ñoom ñuy ànd ak moom koo xam ne ki yàlla daf la daf la dàq daf la exilé daf la génne ah daf la jéppi yow nag nga bàyyi fi ki yàlla gërëm dem ànde kooku yàlla jéppi nga ne ah mu ne seytaane kay li ko yàlla def raw na loolu laanahu llah yàlla def na ko duma la yërëm adduna duma la yërëm mooy keroog mu ne ko usjudu li aadama fasajudu illa iblisa mu ne ko duma yërëm adduna duma la yërëm àllaaxira waaye yàlla nee na fi ne am na ñu koy toppi ñooñu luñ bëgg la question waxaale seytaane ba ko yàlla ne duma la yërëm mu ne ko yaa wax loolu suñu borom ne ko duma la yërëm mu ne ko la ajtaxisanna min ibadika danaa jël ci sa jaam yi dégg nga de waxu ko sama jaam ndax moom amuti jaam mu ne ko danaa jël min ibadika ci sa jaam yi yow yàlla loo jël mu ne ko nasiba mafruda cër bu rëy danaa ci jël cër bu waaw allahu akbar danaa ci jël cër bu rëy ñu def transiment jóge ci sa parti xisbu rahman ñëw ci sama parti xisbu shaytan la attaxisanna min ibadika nasiba mafruda allahu akbar ñu ne waaw soo leen jëlee xanaa da leen defal formation xanaa da leen teg ci wu yoon xanaa da leen di jàngal xanaa da leen di orienté mu ne wala udillannahum danaa leen sànq bu yonent fu yonent bi jaar duñ fa jaar lum wax duñ ko wax lum tere duñ ko bàyyi lum digle duñ ko def au contraire man mii li may digle la ñuy def li may tere la ñuy bàyyi man seytaane la wala udillannahum muy benn naa leen sànq ñoom ñëpp maanaam ñëm jël wala umanniyannahum di leen mébét loo mébét maanaam ci mébét rek la ñuy dëkk ah yowmal xiyaam duñ dugg sawara ndaxte nangam yowmal xiyaam yàlla duñu kii ndaxte nangam yowmal xiyaam nangam ndaxte nangam nee na wala umanniyannahum ci mébét rek la ñuy dee te kuy réere mébét dangay fal fala ngi dog kuy réere mébét doo fande yàlla seytaane yàllaa ngi nekk li lim wax muy wala umanniyannahum euh, danaa leen loo ku ci ne di ne ciy mébét rek maanaam lu leen sàggan sàggan rek ah yàlla baax na yàlla du rey lakk ustaas yi ñoo soxor rek ñooy di gol nit ñi sawara nangam nangam rek tabarkalla hee tëdd mu ne wala amurannahum danaa joxe samay ndigal seytaane nee na dama joxe ndigalam fala yu batti kunna azanal an'am la ñuy njëkk a def mooy xar noppu fas ne daa xaraama war wala xar noppu euh, noppu euh, bëy ne daa xaraama lekk xar nopp xar ne daa xaraama lekk yarum xar ci kër gi muy benn melo ñu ne duñ ko lekk tudde ko moor wala ñu wutal ko tur kër muy muy daaw ci kër gi rek wala ganaar mu mu ne danaa fexe bañ def loolu waaw xarum yar mu ne ci kër gi kenn du ko lekk lu tax ñu ne dëgganuta lekk benn melo la ganaar gi noonu ne ci kër gi waaw nekk yàpp te kenn du la lekk ba mu xëy màggat dee ñu remplacer ko beneen waaw te bu xar mi deexee ñu ne a yóbbu na saw ay daal di même jëndi meneen indi seytaan ne naa fexe nit ñi def loolu ah mu ne yëm ma ca wala amurannahum ma continuer ndigal ya ndigal yee mi ngi jëm ci jur gi ba économie bi du dox ndax xar mu duuf ba noppi wala ñu jox ko xaadim sàmb mu dibi ko ñu bàyyi ko ci kër gi mu yëgër yëgër yëgër rek lu ko neex def mu ne ma jox beneen ndigal fa la yu xayru na xalqallah ci la ñuy changé nag ni leen yàlla binde fa la yu xayrun na xalqallah ci la ñuy changé ni leen yàlla binde ah bon waaw ko defee jigéen ja bu gàttee fexee gudd bu tuutee fexe rëy bu rëyee fexe tuu fexe sew waaw bu xeesee fexe ñuul bu ñuulee fexe xees bu kawar ga gàttee mu fexe mu gudd bu guddee mu fexe mu gàtt ah? bëñ ya moo ko yettal boppam ween ya mu wut ay ween démontable lexi démontable ange yi da koy monter tabarkalla weya da koy mon lépp ni mu mu di ko monter iblis nee na fala yu xayrun na xalxallaa ci alxuraanu karim mbokk yi bind bi jeexul teg leen seen baram ñaan suñu borom dund ba ëllëg te weesu ko tabarakallaahu ci kanam tuuti ñu wéyal jataay bi ci jataay bi ci teg mu yës alunaka yal na yàlla sàmm leen sàmm nu nangul leen nangu nu aar leen aar nu yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ñu naan dalan ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh